baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul huwa alqaadiru ala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wa yadiiqa bacdakum ba'sa bacd undur kayfa nusarrifu alaayaati lacallahum yafqahuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya ak juróom benn fukk bi ak juróom mu ne qul waxal yow ba léegi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax leen ne huwa moom sama boroom de alqaadiru ta moo leen di muccël ci problème yi ngeen di nekk ak njàqare yi waaye nag malheureusement yéen jaam yi ñu ëpp ci yéen yéen a fen yéen wax alhamdulillah yéen kuffaaru Quraysh yi nan ngeen di def ginnaaw gi yéen antum na dangeen koy bokkaale ma borom bi tabaaraka wa taala mu na ko waxal na ne ko sama borom boobu de huwa moom alqaadiru mooy ki nga xam ne ak a capable ta man ala ay yabaasa mu daal di yabal aleykum ci seen kaw adaba mbugal moo xamante ne mi min fawqikum ci seen kaw lay jóge sotti ci seen kaw ay xeer comme nim defoon waa qawma Luut wala sotti ci seen kaw loo xamante ne nii mbugal muy jóge ci asamaan aw min tahtu arjuluhu wala ak yaxaw goo xam ne moom la malaaka yi di yaxaw wala la nga xamante ne toyran aba bilia yey jóge ca kaw muy ñoo ñëwoon sàcc dal sànni di sal di koy yor ñi nga xam ne ñoo bëggoon a toj kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima borom bi ne loolu ak maa koo man yónni leen ay uragan yoo xamante ne nii dañuy ñëw ay ngelaw ay yoo xamante ne nii ak ay taw bënd yoo xamante ne nii bu ñu ñëwee lépp la ñuy ravage sur leur passage ak ay ngelaw suñu borom ne mu ne wax ko ne sama boroom bi ak man loolu le aw min tahti arjulikum waaye ak man salaam daal di leen yebal am am mbugal moo xamante ne ci seen suufu tànk yi lay jóge mooy mu rëng-rëngee li nga xam ne mooy suuf si de bu ko defee yéen ñépp ngeen daal di pëtëx daal di nekk ñoo xamante ne nii ay dee yu ñaaw ngeen di am comme nam demoon Qaaruun kon nag mu ngi noonu la de loolu sama borom man na ko aw yalbisakum shi'a wala daal di mu daal di leen mu daal di def ci seen biir daal di wasaare ci seen biir ak wuute goo xamante ne nii mooy tax ngeen nekk ñoo xam ne ay pàcc pàcc ngeen di nekk du ngeen mën a jaaroo ab taal du ngeen mën a nekk benn nekk nag dëkk ci xare yoo xamante ne nii du jeex. comme ni nga xam ne noonu la ko arab yi xamee woon ci seen guerre intestine yooyule nga xam ne seen biir lañ doon faatante ku man sa moroom duma bi nga xamante ne nii ci loolu la lañ nekk te lool lépp dara daal du koy indi lu dul li nga xam ne tasaaroo gi nga xam ne moom la topp seen bànneex yi tasaaroo woon nga xam ne mbiru guerrier la ku nekk daal ak mbiru guerrier ku nekk di jaay ne maa man léegi nag duma ko koo ko jekkoo rek daal di duma suñu boroom ne ak maa man loo lële daal di daal wasaare seen biir ak wuute goo xamante ne nii day tax ngeen wuute nag seen xol yi du jaaroo caal fu ngeen nekk di xeexoo mu ne loolu ako maa ko man ndaka sa borom nee leen ko sa borom man na ko bu ko defee nag bu ñu wuutee noonu nga xamante ne nii mooy seen xol yi dañuy wuute aw yalbisakum shi'a mu daal di ëf ci seen biir tasaare ci biir ak wuute goo xam ne moo leen def ay pàcc pàcc bu boobaa nag wa yudhiqum muy mosal ba muy mos <coughs> ba'dakum lenn li ba sa ba'din li nga xamante ne nii mooy lenn li ci yéen di mosal ñi ci des li nga xamante mooy ayu ñeneen yi mooy ku man sa moroom duma lay doon suñu boroom ne lii lépp akamaa ko man undur xoolal nag kayfa naka nusarriful aayaat lañuy leerale li nga xam ne mooy sama laaya yi la'allahum bu ko defee ñoom de bu leen ne ñoom yafqahuuna bu ko defee ñu am dégg-dégg bu sew te mën a gëm li nga xam ne man maay seen xam nga lii nii bokk na ci nga xamante ne nii comme ni nga xamante ne noonee la ko al ah <coughs> imaam eh, Ibn Maaja waaye al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima daal di solo muy hadiisu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne yonent bi salaatu wassalaam nee na damaa ñaan sama borom ñetti mbir mu jox ma ñaar benn bi mu daal di ma koy xañ ne ma boobu moom du ma la ko jox nee na maal dinaa koy ñaan mu daal di bañ a dalal sama moñ <coughs> sama ñoñ. muy sama xeet alayhi salaatu wassalaam xeetam muy mbugal yi nga xam ne moom la doon teg ñi nga xam ne ñooy xeet yi fi jiitu woon nee na loolu de ñaan naa ko ko mu bañ ma koo mosalal samaw xeet nee na sama boroom jox ma ko waaye loolu nag ma ñaan ko ñaareel bi ma may ma ñaan ko mu bañ a jël ñi nga xamante ne ni mooy seenum noon boo xamante ni day ñëw man leen a ñoom ñépp noonu l'islam boo xam ne day tax ba l'islam fay ba daanaka dootul am jullit bu bu jaar yoon ci kaw suuf loolu moom suñu boroom nee na ñaan naa ko ko mu daal di ma koy may ne loolu moom ma ñay naa la ko loolu seenum noon du leen mën a duma ma sëmbërtal seenum noon seen kaw bam man leen tëjjati noonu déedéet loolu nu ma ko def nee na nag ñetteel bi nga xam ne moom laa ko ñaan mayuma ko nag mooy ñaan naa ko mu bañ a daal di wasaare def seen biir ñu nekk ay pàcc ñenn ñi ci ñoom di mos li nga xamante ne mooy nangaru tartaru ak bugalu ñeneen ñi loolu nag nee na nag saa borom tabaaraka wa taala daal di ma koy nekk koo xamante ne nii daal di ma koy tere nag nee na loolu mayuma ko. loolu nag moo tax gis nga borom bi tabaaraka wa taala li mu def mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo ñaan boromam moo ko wax de te ñun gëm nañu ko de voilà këne te loolu noonu mu wax noon loolu la demee te loolu mooy li borom bi tabaaraka wa taala dogal ba léegi nga gis ay jullit yoo xamante ne nii fii mun ne ci faatante leen dëkk gaay lu ñu fi man di wax mais biir li bi ñam ñoo fay faatante kenn bu fay nekk naan kay yéeféer la déedéet parce que loolu la mooy gis nga loolu suñu borom di leen seetaan ñu nekk ci seen biir ndax nakka tënku ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy moom ku ci ñàkk tënku foo jaar wax dëppoo ci njàngalem yonent bi alayhi salaam dina dal sa kaw laa maxaala lool moom bu jaas ci nii wala ci naa léegi nag mbir mi nag loolu la comme que nag yi dañu cee tënkuwul nga gis ñu mujj da ngay gis ñi nga xam ne sax xeexu du guerre nii lañuy xeex waaye mooy gis nga guerre bi nga xam ne guerre guerre guerre <laughs> guerre bi ñu nekk muy côté liggéeyante bi xonjomante bi gis nga suñu réew yii ni mu mel nga mooy la waaja doon wax rek <laughs> te <laughs> wax na dëgg mu ne benn <laughs> waa ji <laughs> ay paar yu doon waxtaan la boo xam ne boo ab te sëriñ sax bu newoon ci seen biir koo xam ne boroom xam-xam la woon boo xam ne rahimahullah gaa yi ne gis nga sëriñ si pa benn pa bi naan gis nga sëriñ si li ñuy def ci kaw su fii ci Sénégal gii wallahi bu ko yàlla nangu woon kenn dootu fi noyyi voilà kenn dootu fi dund voilà mooy loolu mooy dëgg nga xamante ne gis nga bu yàlla nangu woon li ñu fiy liggéey wallahi kenn dootu dund ndax li nga xamante ne xonjomante beeg talsamante beeg baatinante beeg yooyu moom lu tax parce que suñu borom moo leen seetaan gannaaw ba ñu nangu la tënku ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo jaar waxtaan googu dina leen dal dina dal ci seen ndodd yi loolu nag moom lu leer la kon nag affaire baa ngi noonu le ñenn ñi nag moom moom fi muy àgg ak ñoom mooy rayante lay doon walla ay jaasi la yor ay bomb ay tomahawk di ko fëggante ku nekk nag ñenn ñi boo bëggee faat sa li tubaab bi di wax qui veut tuer son chien l'accuse n'a qu'à l'accuser de rage ki nga xamante ne daal daa bëgg a faat li nga xam ne xaj bi nga xam ne moom la yor këram tam sonal ko mu bëgg ko fee jële xamul nu muy def day jéema ne xaj bi daal daa am wopp boo xam ne day wàllaate bu ko defee bu koy faat <coughs> ngir nee na kenn du feebarati loolu ñu mën ko koo jàppal léegi nag loolu la nga gis gars dañuy nekk ay libi di xeexante seen biir benn tubaab dugg ci loolu sax yi fi ñàkk fayda la naan tubaab yee ñu boole loolu du dara ñoom ci seen bopp ñoo mënula supporter wante te ñoo bokk benn julli ajjuma bu jotee seen jàkka yi nii lañuy ñuy nekk ñee nekk fee di julli ajjuma ñii nekk fee di julli ajjuma te bu ñu paree bomb yi di dalante ku nekk di rey sa borom ba pare jàpp yaa ngi ci yoonu borom tabaraka wa ko noonu moo xew fépp nag <coughs> voilà bu dul xeex rayante loolu nag mooy wa yuziqa ba'dukum mu mosal lenn li ci yéen ba sa bandin li nga xamante ne nii mooy tartaru wex tanu ak li nga xamante ne nii mbugalu leneen li ñeneen ñi loolu la moo ngi noonu nga xamante ne nii daanaka gars yi dañuy toll foo xamante ne nii du ñu bëgg kenn gën leen voilà ne ñépp même bu ñépp bu ñu bu ñu gëmoon bu ñu xamoon ne sax voilà diw mii de seen mbokk la ñoo bokk ndey wala ñoo bokk baay waaye yooyu mu nar a am lii nga xam ne bu ko amee moom xam nañ ne dina leen dimbali ñoom ñépp ñoom loolu kese ñu naan diwa leen di dimbali iñaane nañ ko loolu diw di ko yor quoi ni ñun ñépp sax suñuy tànk dammanoo ñu deewandoo ci ñàkk ji moo leen gënal loolu bu dul lii moo lan la wayu diqu kon nag borom bi tabaraka wa taala waay waay aka man wayu diqu muy mosal ba'dakum lenn li ci yéen basa ba'd li nga xam ne mooy wax waxtanu ak bugalu li nga xamante ne nii tartaru ñeneen ñi kon nag mu ngi noonu le kon nag borom bi lii la def moo tax aadana allahu min al fitan yal nañu borom bi tabaraka wa taala musal ci fitne yi nga xamante ne nii dara indiw ko nag lu dul topp seen hawa mooy yooyu nga xam ne mooy li tax lii mën a am waaw yalbisakum shi'a mooy hawa yi voilà topp bànneex kese ku nekk sa bopp kese sa poos sa biir sa pëy loolu kese mooy li nga xam ne moo leen yitteel ak sa notoriété bi nga am lépp rek bëgg rek lépp di ko centré ci sa bopp ñu naan diw diw diw léegi nag yow kantaa ñeneen ñi sa yoon newu ci boo leen mënee phagocyté daal di leen rajaxe ngir sa intérêt baax ja pare nga ngir def ko waaye nag bu ñëwee ci pénc mi ku nekk di reetaan sa moroom di wane bëñ bu bëñ bu leer dëkkate yoo li wolof njaay di wax naan bëñ leer na waaye dereeta ko lal de mooy gaa yi la woykatu arab ba waxoon ne al al wallaytu yabdu naabuhu id yaghdabu gis nga ki nga xam ne mooy gaynde gi moom de gis nga bëñam mooy feeñ